billahi min ash-shaytaani irrajim bismillahi irrahmaani irrahim wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa ala wa sahbihi wa sallam tey ñëw tey suñ fukk ak juróom-ñaareelu bind bi ci laxdari mu nekk ci wàllu njàpp boroom téere bi commencé woon nañ buntu njàpp waxoon nañu farate yi tey ñëw ci sunna yi sunna njàpp yi comme ni ko boroom téere bi di limee juróom-ñett la mu ne wa sunanuhu xaslul yadayni ilal kuwayni inda shuruuci wal madmadatu wal istinsaaqu wal istinsaaru wa raddu masxi ras wa masxul udnayn wa tajdiidul maai lahuma wa tartiibu bayna alfaraid wa sunanuhu xaslul yadayni ilal kuwayni inda shuruuci wal madmadatu wal istinsaaqu wal istinsaaru wa raddu masxi ras wa masxul uzunayn wa tajdiidul maai lahuma wa tartiibu bayna al faraid mun sunnay njàpp juróom-ñett la bi si njëkk moom mooy xasul yadayn raxas ñaari loxo ilal kuwaayni ba si tikki jara yi inda shuruuci fas ba muy tàmbali wal madmadatu ak galaxndiku wal listinsaaku ak saraxndiku wal listinsaaru ak fiiru wa raddu masxi rasi ak delloo masa bopp wa masxul uzunayn ak masa ñaari nopp wa tajdiidul maay ak beesal ndox mi lahuma ñeel leen ñoom ñaar wa tartiib ak toftale baynal faraay diggante farata yi mu ni sunna bi si njëkk moom mooy laxas loxo raxas ñaari loxo yi ba si tëkk jara yi mooy fi ñuy takk jara yi wala fi ñuy takk lam dégg nga inda shuruwaay fas ba muy tàmbali booy commencé jàpp booy tàmbali jàpp nga raxas sa ñaari loxo ba si tikki jara yi kooku su mooy première sunna bu njëkk bi mooy sunna bu njëkk bi ñaareelu sunna bi moom mooy galaxndiku galaxndiku moom mooy nga dugal sa ndox sa gémmiñ daa koy yëngal yàbbiwaat ko loolu mooy galaxndiku istinsaaqu ñetteel bi moom mooy ñetteel sunna bi moom mooy moom mooy nga nga xëcc ndox mi pour mu dugg sa bakken moom mooy fiiru xëcc euh, sarax ndox xëcc dugg sa bakkan kooku tamit sunna la listinsaar moom mooy fiiru moom ndox bi nga dugaloon sa sa bakkan nga buux ko pour mu génn pour mu génn dégg pour mu génn loolu mooy moom mooy fiiru ñeenteel bi juróomeel bi moom mooy delloo ma sa bopp nga delloo ma sa bopp waxoon nañu sànq ci farata yi waxoon nañu ni ma masa ma ma masa bopp dem bu njëkk bi moom mooy farat ñaareel dem bi ba ngay commencé sa doq di ñëwaat ba sa ba sa karaw fi mu commencé loolu noonu delloo bo loolu mooy delloo masa bopp bi nga fi nga sa karaw commencé di dem loolu mooy masa mooy farat delloo masa mooy commencé wax su dem ba fi sa karaw commencé dégg delloo masa boobu moom delloo masa bopp boobu noonu moom mooy na masxul usnayni masaa ñaari nopp tamit sunna la nga masaa sa ñaari nopp yi sunna la dañ koy masaa kenn du ko raxas waaye dañ koy masaa lépp lu ñuy masaa tamit benn yoon lañ koy def bopp benn yoon lañ koy masaa kenn du ko masaa ñetti yoon nopp tamit benn yoon lañ koy masaa kenn du ko masaa ñetti yoon ngeen bàyyi xel loolu bu baax a baax ne ne ko dañaa ne njàpp ñetti ñetti ñetti rek tax nga nga masaa bopp ñetti yoon comme ni ko ñenn ñi defee déedéet. mbopp benn yoon lañ koy masaa nopp benn yoon lañ koy masaa lépp lu ñuy masaa rek benn yoon la juróom-ñaareel bi moom mooy tajdiidul maayi lahumaa moom mooy nga beesal ndox mi pour ñaari nopp yi ci misaal tey yow tey bi ngay masaa sa bopp nga masaa sa bopp ba pare ba masaa sa bopp ba delloo masaa bi foofu noonu doo ñëw rek di masaa sa nopp déet da ngay defaat sa loxo bi ndox doog a masaa nopp dégg boo masaay sa sa nopp ba sa bopp ba pare teelaatal sa loxo ndox dogu masa sa nopp loolu mooy tajdiidu maa ilahuma beesal ndox mi pour ñaari nopp yi wa tartiibu baynal faraid kon dama am na waaw mooy juróom moom mooy juróom-ñetteel bi taf nga toftale farata yi farata yi bi si njëkkoon moom mooy après boo paree ci yéene raxas xarkanam moo moo si njëkkoon mu ngi njëkk raxas xarkanam doog see teg raxas loxo toftale ko comme ni ñu ko toftalee woon waaye doo ñëw raxas tànk dem raxas xar kanam dem raxas loxo dem masa déedéet da nga koy toftale comme ni ñu la ko toftalee ni ñu la ko rangelee noonu nga koy rangelee waat ba mu àgg ba mu àgg waaye doo ko jaxase njàpp kenn du ko jaxase dafa am yoon yoon boobu ngay topp ba mu jeex. topp bi ngay topp yoon boobu nag topp boobu sunna la kon boo ko deful bàyyi nga sunna si njàpp kon ñu ñëwaat firiwaat ko ba pare soo ko ñëwaat ci tableau bi mu ne wa sunanuhu sunnay njàpp xaslul yadayni mu ne wa sunanuhu sunnay njàpp xaslul mooy raxas ñaari loxo ilal ku ayn ba si tikki yi ayn da shuruu'i fas ba muy tàmbali wal madmaratu ak galaxndiku wal listinsaaku ak saraxndiku wal listinsaaru ak fiiru wa raddu masxi rasi ak delloo masaa bopp wa masxul uzunayni ak masaa ñaari nopp wa tajdiidul maay ak beesal ndox bi lahuma ñellee ñoom ñaar wa tartiibu ak toftale baynal faraidi diggante farata ñëw si tabla bi comme niñ leen liñ firiwoon leen rek sunnay njàpp juróom-ñett la bi njëkk moom may raxas ñaari loxo ba si tikki jare yi ñaareel bi moom may galax ndiku ñetteel bi moom may sarax ñeenteel bi moom may fiiru juróomeel bi moom may delloo masaa bopp juróom benneel bi moom may masaa ñaari nopp juróom ñaareel bi moom may nga beesal ndox bi pour ñaari nopp yi pour massa ñaari nopp yi beesal ndox bi pour masaa ñaari nopp yi juróom ñetteel moom mooy toftale farata yi farata boo def ndeg bi stop wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa ba bana yoon incha allah